waan asmaa binti yazid radiyallahu anha annaha qaalat kaana kummu qamiisi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ila rusgh rawaahu abu daawuda wa tirmidi rahmatullahi alayhima wa qaala xadiisun xasan ar-rusgh bis-saad war-rusgh bissiini aydan huwa al-mifsalu bayna al-kaffi was-saa'ida kon al-imaam al-haafid an-Nawawi rahimahullahu taala ginnaaw bi nga xam ne lañ gis ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna jeexaloon xadis bi nga xamante ne moo doon xadis cinq cent dix-huit nekkoon xadisu saydina wa mawlana Jaabir ibn Abdillah alayhima ridwaanullah doon wax ci li jëm ci mum ne euh, ba'athana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama wa ammara alayna aba ubaydata radiyallahu anhu natalaqqa 'ayran li quraysh gisoon nañu xadis boobule euh, walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ jàngat yi lañ jeexaloon ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna ah waaw bàyyi nga ne ah <laughs> ah <laughs> ah masala yi weesu <laughs> jotaay bii génn waaw ah. ah, tayib tayib tayyib yaa fay adaab yu leeru eh, kon yow nga di problème mooy bahr nga ne man daal xalaataan naa ci mbir mi bu baax waaye man je veux bien yi nekk ci géej parce que yii yépp liñ fi gis xadiis yi lii ñoom sëy naa jaabir merdum eh, géej mii ñu gisoon lu kasaaloo ambar bi ngandum maamum jën bi ci géej gi la jóge te dalil yi fi boroom xam-xam yi doon tudd ah huwa tahuru ma'uhu alxillu waaw huwa moom géej ak ndax dañ koo laaj fil bahr yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu ne huwa tahuru ma'uhu alxillu maytatu moom géej de mooy li dagan mooy li laab tey laabalaate ndoxam waaye alxillu waaye mooy li nga xamante ne dafa dagan maytatuhu méddam eh, nga ne yooyu yépp géej lay wax alors que yow par exemple yow ni ngay waxe parce que hippopotame moom juddul dundul ci géej <laughs> te dee nga hippopotame <laughs> gisoon nañ masalaat jarul ñu ciy jaaraat di yàggal mais hippopotame moom ci ci dex yi lay dund ah baax na ba moom la gaa yi di wax la lan lañ koy wax al farasul wahshi non farasul nahri farasul nahri voilà <laughs> farasul nahri waaw moom la ko araab yi woowe bokkul ak farasul bahri daa mel ni jiw waxoon nañ farasul bahri benn farasul bahri daa mel ni affaire la mais farasul nahri moom dañ koy woowee li nga xam ne mooy hippopotame waaw léegi mooy fasu géej ma fasu dex nga ne ma mais man nag problème bi yépp nag foofu la nag waaw man foofu nag mooy affaire bi man loolu mooy sama questionnement c'est ça waaw mooy mooy mooy mbir mi wax dëgg yàlla waxul woon ah <laughs> waxul woon waxul woon kii yi de hein euh, kii la wax euh, dex euh, géej la wax géej la wax waaye waxul li nga xam ne mooy dex léegi nag loolu laa bëggoon ah man nag nga dil ma loolu lu ma lënt la parce que maa ngi naan mais attention mais man hein affaire bi nan la mën a nekke loolu parce que man affaire bi fil bahri bàyyi ma ci war xel boo tax laa jugala kowoon mais bahar moom léegi nag kon naka la naka nga mën a dugale ne léegi yow par exemple yooyu ak yi nga xamante ne nii du ñu du dund dunduñu ci géej gi waaye ci kii yi lañuy dund ci dex yi waaw ñu ne la loolu alxuraan la moo ko wane en fait li nga war a njëkk a xam mooy arab yi moo bahr bahr bahr wax ji yépp foofu la c'est quoi la définition de bahr hein te loolu alxuraan ko wane ah mais définition ci ci ci al bahr moo géej ci boppam boo demee boroom lisaanul arabi yi hein boroom lisaanul arabi moom dane nii la tekkee baxar ngeen lii mooy baxar kon nag vay déglul bu ko defee nga xam mooy eh, buñ nee baxar la lañ ci jublu boroom lisaanul arab mu ne al baxru al maa'u al kasiiru milhan kaana aw azba mu ne rahimahullah gis nga al ci arab bokkul ak xam nga ñun wolof bu ñu nee géej benn affaire la waaw mooy géej gi ñu xam tamit sax xorom en général loolu lañ loolu lañ sauf arab bu nee bahr jubluwu ci loolu kese moom la naan al bahru mooy al ma'ul kaseer ndox mu baree baree bari la milhan kaana aw azba moo xam nag muy ndox mu sale moo xam ne dafa sax xorom comme ñun liñ naan géej ci wolof aw azban wala muy moo xamante ne nii saful xorom ndox la moo xam ne comme comme comme comme fleuve yi nga xam ne ndox yi day ngand te ci yooyu boo demee Mali Mali baax na ba Mali hippopotame bu ma juumul ci bambara mooy Mali Mali la tudd <laughs> waaw hippopotame mooy emblème mu euh, euh, réew moomu di Mali ak <laughs> Soudan <laughs> waaw boobu hippopotame bi gis nga moo tax nañ fa baree mooy ci dex yu ngand yi ndox kii euh, ay ay ay ay ay ay ndox yu ba yu yu loolu gis nga kon loolu baxar bi da ciy dugalaale loolu lépp moo tax boroom al qaamusul muhit rahimahullah moom mu ne albahru almaul kathir aw al milhu faqat mu ne albahru ci arab mooy almaul kathir mooy ne ndox mu la niil moo tax arab yi naan du niil xam niil niil bi fleuve niil wax bahru géej te la moo xam ne ànd la waaw mooy mu neex la amu xorom moo tax mooy almaul kathir bahru mooy ndox mu bëri awil milxu faxat wala tamit beneen ko wax euh, bi nga xam ne dafa xale kese comme ñun wolof yi ni nga xam ne dafa am xorom kese comme ni ñu xamee géej léegi ma ne la loolu alquraan ko njëkk a wane boo demee ci suuratu faatir suñu boroom nee na wa maa yastawi albaxraani haadaa azbun furaatun saa'igun sharaabuhu wa haadaa milxun ujaaj wa min kullin ta'kuluuna lahman tariyyan wa tastaxrijuuna hilyatan talbasuunahaa wa taral fulka fiihi mawaaxira litabtaghuu min fadlihi wa la'allakum tashkuruun waaw ca aaya douze li ñu ci soxlaal mooy li ci kaw mu ne wa maa yastawil bahraani ñaari géej yi yemuñu <laughs> léegi ñaari géej yi mooy lan borom bi mu ne haadaa azbun furaat benn bi dafa neex di tëm tëmi waaw di di di fuur di daw waaw nga xam ne ndox mi dafa bari nekk ndox mu baree baree bari andul furaat bàyyi di mooy mu mu nekk loo xam ne day xam nga luy tëm <laughs> tëmee tëm mooy mu ndox moo xam ne dafa neex waaw xam nga am na ndox yoo xam ne dañuy saf dañuy saf xorom façon euh, ñeen ñeen ñi seen yi day saf xorom euh, ndax gox ya nga xam ne moom lañu dëkke Euh, loolu da ci salin la salinisation da ciy def te day am ay effet ci seen euh, bëñ yëg yooyu euh, mën na ci am effet ci ndox moomee nga xam ne noonu la mel alors que kon nag suñu boroom nag loolu la ne am na ci géej gi ñaari géej gi nag yemuñu waaw mu ne bii azbun furaat <laughs> waaw nga xamante ne nii moom dafa neex waaw moom ndox la moo xam ne ak waaye am na beneen bi beneen bi du fura ah, du du du azb beneen bi du azb xam nga beneen bi lan laa mu ne beneen bi daa nekk milhun ujaaj waaw mooy boo xam ne bu tar waaw xam nga azbun furaat mooy bi neexa naan waaw moo tax mu ne sa'iq daa nekk sa'iq sharabu mooy neexa nekk jàllale boo koy naan mu neex lool ci ñoomin ndoxi cristalline ak ñoomin kirène ak yi nga xam ne ci teen yi ak yi nga xamante ne nii ci fleuve yi la ñuy jële ndox yi nga xam ne loolee ci ñi nga xamante ne waa Vitel wala ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk fii di Savoie ci ndox moomule nga xamante ne bu siiw la euh, euh, fàtte naa turam <laughs> waaw sa irun sharabu boo koy naan da nga ci ba yëg ak neexaay te lool mooy dexu ndoxu dex yi waaw nga xamante ne nii euh, dañ koo woowe furaat parce que mooy day dagg ak mar waaw day dindi ak mar dagg ko boo maree ba tiim ko oh. keroog ngay xam ne borom bi bari xéewal mooy loolu mooy mooy furaat sa'ir neex a jàllale sharaabu naan ko waaye mu ne wa hada milhun ujaaj waaye beneen géej bi nag boobu milhun dafa dafa nekk loo xam ne lu lu lu bari xorom la ujaajun mooy dafa tar ak ak ak ak ni mu amee euh, ak ak xorom waaw te loolu mooy ñun wolof li ñu xam ne géej <laughs> waaw waaw <laughs> kon euh, euh, nga xam ne ki koy naan day gën a day gën a mar day gin a mar moom moom loolu ko moo tax ñu naan la boo fi maree di naan ndoxum géej moo ku bëgg àddina moo kuy naan ndoxum géej dayeen waaw mooy du doyal bukk waaw kon mu ne ñaari géej yi comme wa ma yastawil ñaari géej yi yemuñu lu tax borom bi tudd leen ñaari géej <laughs> hein lu tax mu ñaari géej pourtant nee na benn bi mooy bi bi nga xam ne daa neex ndoxam dafa neex loolu mooy mooy def yi kon kay boobu bu laan la sole acte yi am ci géej jële bi bi ñu miin <laughs> boobu moom bii kese benn la ah, kon mu ngi noonu xam nga moom lay wax ci suuratu rahmaan marajal bahrayni yaltaqiya waaw marajal bahrayni yaltaqiyaan borom bi eh, eh, mooy bahrayni yooyu muy wax c'est la même mooy comme yi mu wax fii kon nag mu ngi noonee moom borom bi tabaraka wa kon léegi fay yow gis nga kon eh, buñ la nee kon hippopotame dëgg <laughs> moom dundul dundul ci li nga xamante ni nii mooy géej gu sax xorom gi waaye waaye mooy lële dañ koy woowee géej waaw euh, ndax borom bi euh, ñaari géej gi moo leen yónni mooy maraja mooy arsala mooy irsaal gi mu leen def euh, mooy da ko yónni ñuy dem nekk ci seenu yoon ak fa mu leen teg waaw nga xamante ne nii yaltaqiyaani fee bu am na yoo xam ne ñu fay daje comme boo gisee fleuve Nil bi fi muy daje mer rouge bi ak li nga xamante ne mooy fële ca Sénégal nord Sénégal fleuve du Sénégal fi muy dajeeg fi nga xamante ne mooy géej gi océan Atlantique loolu mooy marajal bahrayni borom bi moo leen yónni du ba pare malgré loolu yaltaqiyaan ñuy daje baynahuma barzakhun malgré loolu am na ab barzakh ab barrière seen diggante laa yabghiyaan benn lu beew ci beneen bi voilà du ne beneen bi wala muy beew ci kawam kon nag affaire bi loolu def c'était pour dire xam nga ne kon baxri ci ci arab yow li la mooy liñ ko déggee comme ni nga déggee géej ci ci ci arab ci ci wolof te ne nee géej xam nañ ne mooy bi sax xorom alors que kon buñ nee baxr loolu mooy tekki géej kon ana naka la fi fi ñoom hippopotame di nekk ak yenn yi loolu nan lañ ko ñu mën a dugale mbir yi ak ñoomin capybara ak façon yu mel noonu ne le te amrika al junubi euh, non ashimaliya ca Amérique du Nord ak façon yooyu leen min Canada wa Amérique wa am al al al al al wilaayatul muttahida al amrikiya ñu gën koo xame ci les États-Unis ak photo yooyu côté yooyu alors mooy yi yiy dund ci le Colorado waaw lac Tanganyika yooyu yëpp lac du Nil Sénégal fleuve Gambie yooyu yëpp da koy yëpp ci waxu Maliki yi nga xam ne ak Shafi'i yi ak Hanabila yi bon mooy dañ koy waxe noonu mais waxoon nañ la seen tegtal seen benn tegtantal bu seen biir yi ñoom yiñ ci seetee euh, mal mais Maliki yi ñoo seetul dara rahmatullah alayhim euh, yooyu euh, ak li Hanafi yi rahmatullah alayhim waxoon kon yow affaire boobu mu ngi noonu kon yow sa baax na nga ne waaw masha allah jërëjëf suuf affaire bi des na man am naa beneen boo xam ne. Euh, bi ma bàyyi waatee xel li nga doon développé bii passé am na loo xam ne daal defe na maa convaincre ma ne la mooy ban ah yow c'est que yow yi rahmatullah alayhi xadiis euh, bi ñu jóge woon mooy xadiis naa Jaabir bii ñu ne dañoo ñëw biñ ñëwee ba ci tafes gi bañ ñëwee di dem saaxil fa rufi'a lanaa alaa saahilil bahri ka hay'atil kasiibid daxmi fa ataynaahu fa idaa hiya daabbatun ambar waaw mooy loolu noonu nga xam ne ne dañu koo yëkkati ñu koy gis <laughs> foogoon ne benn tund la bu rëy benn jalu suuf bu rëy bi ñëwee ba foofu ndekete yoo benn daaba la boo xam ne ñu ngi koy woowee ambar muy le kasaaloo waaw man léegi parce que yow Hanafiya yi yow ba léegi jàpp ma ne ñoom seen wax am na lu ko dindi parce que bi ñu nee meddum géej meddum géej li ci dagan mooy bi nga napp bi nga napp mu génn àddina boobu moo dagan mais bi nga xam ne daa tëmb maa tafa wala géej gi daal di koy dëq génne ko loolu moom daganut waaw léegi nga ne <laughs> waaw <laughs> parce que man damaa xalaataat ne mais ñoom li ñu wax supposition bi ñu wax loolu du lu du lu du lu du lu impossible te tamit euh, lu ñu mën a dégg la parce que yow nee nga dañu rek non lii mënul cee tegtaloo xadiis Seydina Jaabir bi de radiyallahu anhu parce que y'a possibilité am ku ko rëbb xam nga am na benn possibilité boo xam ne moom dafa dàqu waaw mooy que ne waa gi xam naa kenn ko rëbb voilà euh, après affaire bi manu ki dara mu dem Euh, non loolu en général ku def loolu day dem woowi ay mbokk yu lëboom ñu ñëw jàppale ko ci sauf que beneen bi ñu wax nag man loolu mooy sama loolu ba léegi moo def ci man daal ndax ma ne ñoom est seen wax bu ñu la duggal parce que quand ñoom dañu ne la mbir mi ñoom kenn ku rëbb fenn comme rek ni ngay ñëwee jam bennum rëbb di rëbb fenn jam ko animal bi daw mu réer la yow gisatoo ko wala mu daw lu yàgg. ba dem ba fenn affaire bi di door a am effet ci moom affaire bi nag di ko door a jàpp mu daanu foofu ñu ne mais affaire bi lii loolu noonu lan moo koy dindi lan mooy dindi supposition boobu c'est possible ay nappkat gisoon ko jam ko rek mu daw kasaaloo bi daw gisatuñu ko mu ñëw teer ci fii <laughs> kon kay ñii bu ñu ko lekkee kon li kon am na ku ko rëbb loolu supposition la mooy estimale la boo xam ne bu mën a nekk la mais lan moo ciy tontu bi parce que man bon bii passé dafa mel ni tontu woo euh, waa jumhur wala yow mii relaté seen affaire xaw ma da ngaa fàtte wax li ñu wax wala ñoom li ñu wax leerul parce que ñoom bon euh, dëgg la nee nga ñoom ci ci lu leer la ñuy li feeñ quoi li feeñ mooy dara fii nag lool feeñul waaye loolu man damaa defee convert man la est waaw bu la neexee léegi nag am na leneen loo xam ne man nañ la ko ci dolli te waa jumhur di minal yi wa shafi'iyati wal hanabila dañ koy wax rahmatullah alayhi ñoom ñi gis ne lool dagan na maa maadaama tollul foo xamante ne nii loolu la di tëmb wala géej génn ko day lore mooy dafa nekk loo am dafa ñëw ba décomposition alhamdulilah phase de décomposition mooy mu commencé yàqu non boobu dañ ko xaraamal ngir leneen pour des raisons hygiéniques et sanitaires mais tekkiwul ne rek parce que dafa tëmb moo tax loolu lu am solo la wala loo xamante ne dafa dee xat fa nafsi wala yu mel noonu mooy dee ñoom ñu ne en yow wax nga dëgg yaa way en mais xam nga lu tontu seen affaire bi yonent la lay sax saam bi biñ ko indilee jën bi biñ ko ko waxee mu ne ndax yoru ngeen ci dara indaalewu ngeen ci dara ñu ne ko en ah, kay ñu yónnee ko ci dara mu lekk ci kasaaloo yi waa léegi yonent lay sax saam xamul woon ne loolu possibilité boobu am na mooy possibilité yii fi Hanafiya yi wax bu doon ne daganul bu doon ne daganul kononte kon dina leen laaj ni yéen est-ce que yéen lii da ko loolu daa am ku ko li ngeen doon lekk noonu daa am ku ko rëbb wala déet wala nan la demee loolu dina leen laaj ay détails te nag dafa am qaayida bu am solo bu naan tarkul istifsal inda maqaamil bayaan yunazzalu manzilatal umumi fil maqaal waaw fay tarkul istifsal mooy bàyyi di dugg ci ay détail di laaj lu détail inda wujubil bayan ci jamono joo xam ne dafa war ñu leeral ndax mbiri il faut mu leer yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu doon ne lii loolu noonu le fait nekkul di dugg ci détail bi leen laaj ah, naka la na dabba bi ñëwee foofu nan ngeen ko kii est-ce bi ngeen ñëwee gis ngeen foo xamante ne nii ci yaram bi foo xam ne mbiru na ne dañ ko faa jam benn dara loo xam ne ab rëbbkat a koy yor ab nappkat loolu est-ce que gis ngeen ko fenn ci yaram wi nangam ak nangam nan la fa demee yooyu yëpp waxu ci dara mooy bàyyi di dugg ci détail yooyu nag alors que ci jamonoy leeral waaw ci jamonoy leeral àtte la nekk. moom yonent bay saasaam mi ash-shari'u sallallahu alayhi wa sallam loolu yunazzalu dañ koy wàccee bàyyi bi mu ko bàyyi manzilatal umum day nekk lu général fil maqaali ci wax mooy nag yooyu yëpp mooy kon mooy yooyu yëpp nga c'est possible que lii c'est possible loolu yëpp day dàq parce que bu doon ne am na fa solo kononte kon yonent bay saasaam dina ko laajte ñàkk koo laajteem nag loolu mooy wane na kon loolu daraa ci ñëw waaw këm loolu mu demee woon noonu ak mu ñàkk koo demee waaw kon nag mbir maa ngi noonu te loolu mooy nag li nga xamante ne mooy dëgg dëgg li nga xam ne nag mooy liy wane ne wa wal ilmu inda allah kene nag waxu waa jumhur mooy li gën a dëgër bépp animal boo xamante ne ci géej gi lay dund bu dee de façon xanafee ñoom dañ ñoon jën kese la waaw ñoom <laughs> voilà jën kese la waaw ñun nag ñi ne jën ak leneen a ci yam bu ci bu ci tëmbee euh, dee naturel wala géej gi génne ko wala ñu gis ko ci kaw muy muy muy flotter yow man ngaa ñëw ramasser daal di jëfandikoo maadaama nekk loo xamante ne nii du loraate moo xam pieuvre façon yooyu yëpp di dund ci géej yi yooyu yëpp ñoo ci yem ci waxu maalikee yi rahmatullah alayhi ak waa jumhurul ulama wallahu taala alam léegi fay ko meew sa jeex na ah jeex na <laughs> amatoo bi rek alhamdulillah kon ñu jàll kon ci suñu xadiis bi nga xam ne de façon guddul sax guddul baax na sa kii bi am na solo te dina tax dina dina fi xaj quoi insha allahu taala en tout cas noonu laa ko jàppe pour man moom hadis bi nekkul loo xamante ne lii lu nar a yàgg la loolu nag sama supposition képp la lu ma yaakaar képp la tegu <laughs> waaw benn yaqin laa ci amul eh, bari na hadis yoo xam ne moom dama ne woon dinañ def ñetti hadis nga ñëw benn bi sawaay <laughs> jël waxtu yëpp kon nag hadis bi. al imaam al haafiz an-Nawawi kon ginnaaw xadis bi ñu gis bi ñu ñëwaat léegi fay jazaakallahu xayran mu indi xadis numéro juróomi téeméer ak fukk ak juróom mu ne waan Asmaa bint Yaziid radiyallahu anha mu ne xadis bi mu koy jële ci saxaabiya bu jigéen boo xam ne mu ngi tuddoon Asmaa bint Yaziid Asmaa bint Yaziid eh, radiyallahu ta'ala anha ardaaha saxaabiya la woon bu yonente bi alayhi salaatu wassalaam bokk na ci ñu njëkk ba jaayante yonente bi alayhi salaatu wassalaam nga xamante ne ci waa ansaar la bokkoon muy asma bint yazid ibn sakan ibn rafi' ibn imri al-qays ibn abd al min bani abd al-ashhal al-awsiya la bokk al-ansaariya al-awsiya al-ashhaliya al-madaniya bokk na ñi nga xamante ne nii dañoo jaayante yonente ci waa eh, eh, Medinatul Munawwara ci jigéen ña moom nag karoog Yarmuk lañ ko génn la génn àddina ah waaw Allahu akbar <laughs> ah non non non moom Yarmuk dafa kii woon dafa demoon na xare Yarmuk laa bëgg a wax ba mu fa demee faat na fa <laughs> waat na ko neuf neuf neuf romain saway <laughs> min jayshir rum al byzantiniya les byzantins xam nga loolu moom euh, jigéen ñi léeg-léeg buñ demoon buñ fekkoon xare yi dañ doon participer même bu dee ne l'islam xarewul leen mais mooy jamono joo xam ne mbir yi daa tàng euh, du lool lu kii defoon Ummu Umaara mbokkam la Nusayba bint Ka'b al al al al maziniya nga xam keroog Uhud kaw keroog Uhud nee man ma wax wax nañ ko fi waxati ko fi moo ne bi ma ñëwee gis waaye affaire bi damaa njëkk a ñëw comme que sorowuloon Medina dañoo ñëw yenn jigéen dañ foo ñëwoon doon jàppale waale tamit ñi blessé ak ñoom ma ñëw. waaye fekk yonent bi saa saa ma ngi toog gaa yi daal xare bi gañe nañu waa Quraysh ba nit ñi jullit ñi nekk ak yonent bi saa saa ma dem ñëwaat mel ni affaire bi fa tourné fekk rumaat yi jóge nañ ca jabalul rumaat fa leen yonent bi saa saa tegoon ba Xaalid ibn Walid radiyallahu anhu daal leen faagaagal ña fa des ñu tañ ci jullit ñi nag di rey ci rey yu bari nee na ma ñëw affaire bi tourné ma naan wax mi lii nan la demee nii nee na rek ma jël arme <laughs> ma jël jaasi nee bi ma nee nii rek maa ngi gis yéeféer bu bon bi di kii euh, euh, ibnu Qami'a al-Laythi alayhi Allah ma yastahiqu mu naan tegtal leen ma yonent bi alayhi salaatu wa xam nga du moom kese ko de keroog Ubay kii ma naan Ubay euh, waaw kii waaw Ubay ibnu Xalaf frère Umayya ibnu Xalaf mi ñu daan Badar keroog si noonu la Muhammadin ma najawtu in najaa <laughs> di daw <laughs> waaw ci biir xare bi Uhud naan dundu ni yéeféer bu mag bi Ubay ibn Xalaf xalafahu Allahu fi naari ka axiihi Umayya <laughs> waaw naan tegtal leen ma Muhammad waaw sallallahu alayhi wasallam <laughs> duma duma rëcc du duma rëcc bu dee rëcc la xam nga Ubay moomu Ubay moomu moo gënoon a beew ci gaay waaw ba yonent bay saa saa nekkee Quraysh nekkee Makka laata muy gàddaay bu ma soona dajeek moom danaan ko yow Muhammad eh déglu ma fii laa wax yam naa fas woo xam ne wu baax la gis nga maa ngi koy xont di ko waajal di ko préparer di ko dundal lépp pour lenn rek la bu ma dajeeg yow ci biti Makka fenn <laughs> dinaa la rey yonent saa salaam ne ko man maa lay rey nag insha allah <laughs> man nii maa lay rey insha allah keroog Uhud nag <laughs> Uhud ba mu déggee xare bi fekk euh, euh, comme que Euh, Badar rey nañ ndeysaan euh, magam ju yées ji Umayya <laughs> léegi nag moom nag mu ñëwaare mu ñëw Uhud keroog nag naan dulluni ala Muhammadin naan najawtu in najaa aywa <laughs> ci biir xare bi bi mu tàggee tegtal leen ma Muhammad <laughs> du rëcc bu dee rëcc la gaa yi fekk Yonent bi mu ngi nekkoon ak yenn saxaaba gaa yi gis ko nar ko nar a dem ci moom yeneen tuwaay saa saa ne bàyyi leen bu kenn def dara waaw sa waay jóge di rëf rëf rëf rëf rëf ci kaw fas wi rëf rëf rëf di avancé yeneen tuwaay saa saa dafa bàyyi ba mu jege rek benn xeej bu kenn ci saxaaba yi yoroon lëf lëf tëb jël ko rek sànni ko ko fi <laughs> mu jam ko pourtant jam bu ndaw la ko def <laughs> ci baat bi sa di sa di yuuxu di daw di yuuxu wane gannaaw da dee naa dee naa dem ci waa Quraysh waa Quraysh ne ko mais mooy wax ni da moo la dal yow yow yow lii ni cicatrice bu ndaw deret sax génn ci